ala nabiyyina wa alayhi afdalu salaati wassalaam ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim qaala yaa qawmi araytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqanii minhu rizqan hasanan wa maa uriidu an uxaalifakum ilaa maa anhaakum anhu in uridu illa al-islaaha ma istata'tu wa ma tawfiiqii illaa billaah alayhi tawakkaltu wa ilayhi uniib kon suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci li nga xamante ne mooy ci saar bi ci li nga xamante ne ni mooy juróom-ñett fukk bi ak juróom-ñett mu ne nag Seydina Shuayb ba léegi waa ñoñam ya alayhi salaam qaala biñ ko tontoo liñ ko waxoon te ñu gisoon ko ci jataay bi weesu qaala mu ne leen nag yaa qawmi yéen samay ñoñ araaytum ndax gisu ngeen in kuntu neem bu doon dama nekk ala bayyinatin ci lu leer ci njub te mooy lii mu leen di wax mooy nii la demee sauf que day wàcce boppam ba ñoom ni ñuy xalaate rek mu daal leen wax ak ñoom in kuntu waay waay xool leen rek ndam damaa nekkoon ala bayyinatin ci leer ci njub loo xamante ne nii min bi tukkee ci sama borom tabaraka wa taala wa yi moom boroom boobu tabaraka wa taala daal di may wërsëgal rizqan wërsëg goo xamante ne nii xasana gu rafet la ta baax te nekk loo xamante ne nii daa nekk loo xamante ne nii lu dagan la mooy ci li nga xam ne moom laay dundee am ñu ne rizqan xasana mooy nubuwa gi mooy yonent gi ma jox ak xam-xam bi nga xam ne moom la ma jox ci borom bi tabaaraka wa taala léegi nag mooy léegi nag mooy waxu leen li ci tegu suñu borom dafa bàyyi noonu mooy lan mooy tontu bi leer na mooy est ce que léegi man damay bàyyi mooy leer boobu ma borom bi tabaaraka wa taala teg ak li nga xamante ne nii mooy wërsëgam boobu di xam-xam ak nubuwa ak li nga xam ne lu dagan lim ma jox ndax dama ko fiy bàyyi daal mooy di leen topp yéen ñii ci li nga xam ne moom ngeen nekk di ko doxal fii ci dëkk bi te lépp nekk ak dëng ndax man lool dinaa ko def xam ngeen ne waaye man melu ma noonu te tamit est ce que borom bi dina ma jox xam-xam boobu jox ma nubuwa jox ma risqan xasanaa ngir ma jottali leen ko ba pare ma daal di koy téye yaakaar ngeen ne du ma leen ko jottali xam ngeen ne lool doo am yëg leen ne nag wa maa uridu man nag lii ma leen di wax di leen ko jottali bu leen yaakaar ne dama ci am benn bénéfice wala daa am dara loo xamante ne nii mooy retour sur investissement loo xam ne ndimbal wala boog lu may xaar ci yéen déedéet wa maa uridu te yëg leen ne nag wa man namm ma mukk man Shuaybu mi alayhi salaatu wassalaam an uxaalifakum anhaakum ilaa ma anhaakum an mooy ne man bëggumal dara mu leen yaakaar ne dama leen di woone leen génn leen ci façon bi ngeen di doxale bi ngeen di jaay ak bokkaale gi ngeen nekk seen boroom tabaaraka wa taala ba ngeen génn ci man uxaalifakum may weesoro gi yéen walla ngeen di ñëw di ci génn man ma jëm ilaa ma anhaakum ci li nga xamante ne nii moom laa leen tere mukk duma ko def de mu leen yaakaar dama leen a ma gis ne comme si man dama ci am intérêt ma ne leen bàyyi leen di ngeen di doxalin façon système bi ngeen di def méthode bi ngeen di def ba ngeen ciy génn man ma gaaw di ca duggaat mooy ñuy weesaloo ngeen di ñëw di ci génn man ma ciy dem ngir ëppale leen wala ngir am ci dara déedéet in uridu man de nam ma man ta bëgguma man joy bi mi alayhi salaam illa al islaaha lu dul yëwén ka yëwénal kese def ak yéwénal ci seen diggante loo xamante ne nii mooy li seen borom tabaaraka wa taala di xaar ci yéen te mooy ngeen jub nekk ñoo xam ne ñu yéwén lool rek de moo ma tax a wax moo tax may wax génn yéen nii mastata'tu sama kem kàttan nag mooy li ma ci man daal dinaa ci waslu xaq ak te nga xam ne moom la ma borom bi gàll ci sama loos ngir lan ngir ma jekkeleem ngir ma àggaleen ko kon nag mu ngi noonu de wa ma tawfiiqi illaa billah te nag sama dëppale est ce di ngeen nekk. topp ci li ma wax dëppale ma man nii ci ba sama bopp man Shuayb ba pare ba ma mën a tënku ci lii nga xam ne ci laa nekk mooy borom bi digal ma ko ba ma ciy tënku loolu la ma ciy dëppale waaye la may dëppale tamit ci li nga xamante ne ni mooy ke di ngeen nangoom déet loolu newul illaa billah lu dul ci loxoy borom bi tabaaraka wa taala dul ci borom bi tabaaraka wa kese moom lay jaar de léegi nag alayhi ci moom tongu nag tawakkaltu ci moom laay wéeru de te ci moom laay wàkkeerlu wa ilayhi ci moom dong moom borom boobu tabaaraka wa ta'ala uni bu ci moom laay dellu de mooy nag mbir maa ngoongu wayaa mi mu ne leen hay yéen samay jaan ba samay noon samay ñoñ ba léegi laa yajrimannakum ngallawaay bu mu leen yéen mukk shiqaaq yi mooy wute ci ngeen wuteeg man daldi wuteeg man ci ngëm-ngëm ma leen di woo ngeen may weddi boobu ba léegi ngallawaay loolu bu leen tax mooy wedd wuteeg man ci ay xalaat ay doxalin waaye ci soowu waay di ngeen di gëm bu mu tax an yusibakum bu mu leen yéen yeeg seen yéene ban ñi nga xamante ne an yi ba ni mu leen di dalee mithlu lu mel ni maa asaaba la laaloon ta dal qawma nuuhin waa kër seydinaa nuux ba ñu weddee la leen dal aw qawma huudin mooy wax ak waa qawma Huud la leen dal ah moytu leen de aw qawma Saalih mooy ak waa kër Saalih waay waay ngal la waay wute gu ngeen wuteeg man man bu ngeen man sama personnage moo leen de moo leen déranger mooy sama man ci changement bu maa leen déranger waaye nangul leen seen borom gëm leen seen borom ndax nit kat. man ngeen a nekk ay jullit am ay ñëkk-ñëkk yu dox seen diggante moo tax suñu borom ne woon wa nazana ma fi qulubihim min ghil bu yowmal qiyaama am na ñoo xam ne dañoo nekkoon way ngëm yàlla waaye am ay yenn ñëkk-ñëkk yu doxoon seen diggante man maa koy rocc ci seen dënn yi te dënn yi ixwaanan ñu nekk ay mbokk yoo xam ne nekkoon nañ ko ca àddina waaye fii dañuy gën a pell nekk yoo xam ne damay mbokk yoo xam ne yu soppante yoo xamante ne nii yooyu yëpp da koy fóot ci seen biir léegi nag loolu la mooy waaw man jàppal leen ma te loolu sauf que mooy da leen ko waxe nii sauf que manoo gëm si mooy moom la leen borom bi mooy seen buntu bi nga xam ne moom la ñuy jaar ngir dem ci seen borom waaye daal mu ne leen lu mu ci man di demee wee gëm leen gëm waaye bu dee sax am na lu ngeen ma jàppal ne man lii mais mooy du àgg nag foo xam ne da ngeen koy weddi ndax bu la yóbboo moom ngay weddi yonent moom moom loolu moom day nekk lu xaram te yonent lépp loo xam ne moom la mel daa fekk moo gën a mat te lool jullit bi mais mooy buñ commencé nañ commencé dugg ci l'islam bi nañ commencé dugg même bu dee am nañ lool mais buñ gisee ci biir ginnaaw gi dinañ gën a sopp sax seen yonent ba que seen bopp comme li nga xam ne noonu la koy la xawe woon ci Seydina Omar radiyallahu anhu muy door a tuub yonent bi alayhi salaam bi mu ko naan Seydina Omar bi mu ko naan nag ma kenn du gëm lu dul man ma gënal ko sama ba sa baay baayam ak boppam ak yëpp yoon Seydina Omar ne ko ah man nag moom gënaloo góoma saa baay ak yooyu ak sama kii après mu ne ko yaa ma gënal sama baay sama yaay yooyu waaye kantaa man Omar moom gënaloo góoma après yonent ma ko laala Omar ne ko déedéet yow Omar ba mujj gi ci saase la ko boo xamante ne nii moo tax ci saase yonent ma lay saa saa gin mu gën sopp yonent ma lay saa saa ko boppam kon loolu la mooy xam nga est-ce que kooku bi muy door a dugg ci lislaam noonu la meloon déedéet mooy noonu la mooy ñëw leen waa kon nag wuute gu ngeen wuuteeg man bu mu tax mukk bu mu leen yenn ba li nga xam ne moo daloon ci mbugal waa kër ñi nga xamante ne mbugal mu mel ni la daloon waa kër Seydina Nuux ak Huud ak Saalih du leen dal ne alayhimu salaatu wassalaam wamaa qawmu Luutin bi ba'iid waaye it yëg leen ne waa qawmu Luut kon it la leen dal lu mel ni ñoom itam moytu leen te nag gis nga ñoom ñooñu wamaa qawmu Luutin waa kër Seydina Luut de ñoom de la leen dal ci mbugal ak ñoom fa nekkoon minkum ci yéen bi ba'iidin soriwuñ leen lii moo tax ku meloon ni ñoom Seydina al imaam al hafiz ibn Kathir rahmatullah alayhi ba ñuy wax naan Seydina ka woon ak Seydina Muusa alayhi salaam falamma warada ma'a Madyan comme ni ñu ko gisoon ci suuratul Qasas waxoon nañ ko alayhi salaatu wassalaam am ñu ne kooku góor googu mu dajale woon mu daje woon tam juróon ñaari eh, janq yooyu ñaari xale yu jigéen yooyu yële njagamaar yoo yële ñoo kooku mooy Seydina Shu'ayb alayhi salaatu salaam am ñu ne ñoom Seydina al hafiz imaam ibn Kathir rahmatullah parce que Shuayb Seydina bu gisoo fii nii dane woon wamaa qawmu luutin minkum bi ba'id dane ay ñoñam yéen li daloon waa kër Seydina Luut seenu misaal ak ñoom ci seen bopp waa Luut ñoom biñ leen li leen daloon alayhi salaatu wassalaam ay mbokkam li leen daloon buggal ma soriwu leen woon soriwu leen yéen waa Madyan kon lool te Seydina Luut mook Seydina Ibrahim alayhi salaam ñoo doon dundandoo moom jarbaatam la sax nag mbir maa ngi noonu te gisoon nañ ci nettali yi rek fan yee bi mu ba ba ñuy dem di munugal ay ay nitam li bañ jaaree malaaka yi jaar ci Seydina Ibrahim alayhi ba muy wax ak ñoom loolu taxoon al imaam al hafiz ibn Kathir kon ne kon kooku du Shuayb kooku dajewoon ak Seydina Muusa alayhi salaam du Seydina Shuayb de alayhi salaam ndax lii moom dafa leer waaye nag am na suuf ka ñële dañ loolu waxuñu koon bañ koy wax dañ ne non ma qawmu Luutin minkum bi ba'id Seydina la woon kay mooy ne loolu waxu leen que ne mooy dañ leen a jege soriwuñ leen woon ci wàllu distance ci wàllu ay at déedéet mooy dañ leen a bëgg a wax mooy ñoom seen gox yi mooy gis nga seen dëkk dëkku Seydina Lut waa Sadum fa fa suñu boroom daal di woon jàllar suuf si wëlbati suuf si taw seeni xeer fee la soriwu leen yéen dëkk la boo xam ne bu ngeen xam nga loolu la leen Seydina Shuayb bu doon wax voilà ci kaw loolu nag <laughs> mooy kon wax jële day des ba léegi te moom lépp loolu lañ wax ne kookalee Seydina Shuayb bi mii la woon moo daj moom la Seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam dajale woon kon mu ne kon wasfas wastaghfiru taman Shuayb ba léegi ginnaaw bi ma leen waxee nag a moytu na ko leen de wastaghfiru te na ngeen ñaan jéggal rabbakum seen borom tabaaraka wa ta'aala thumma tuubu ilayhi ginnaaw gi ngeen den dellu ci moom de mooy loolu la inna yi dëgg-dëgg sama borom de rahimun acaka ku yaa ku yaatu yërmande la waduudun ku sopp way jaamam la de ku leen sopp la moo tax sax mu yónni leen man mii di ndawam qaalu gaay nag ne ko hee yaa Shuayb hé yow mii Shuayb yow la ñuy waxal de maa nafqahu kathiran mimma taqul mooy waxoon nañu waxoon nga ñu wax léegi waxaat nga nag kaay ñu wax la maa nafqahu ay yow bu ñun sax dañoo wax nekkul di comprendre daal kasiiran lu bari mi maa ci yii ngay wax daal ñun dañ ko nekkul di xalam ko c'est que yow ñun ak ñun bokkuñu ko waa voilà ñun comprendre ñu lu bari mooy lan. même langue la ñuy wax ñoo bokk di wax li nga xam ne benn làkk moo tax Seydina Shuayb bu xam nga moom arab la woon voilà bokk na ci <laughs> prophète yi nga xamante ne nii borom xam-xam yi dañ naan ñoom ñii booy bariwuñ nag ñoom ak Seydina Salih ak ñooñu ñoom ay arab lañ woon voilà gars yi ne ko ñun dañoo comprendre sax lu bari ngay wax quoi mimma taqul wa inna te ñun ñii sax la naraaka ñun gis nañ ne ko daal yaw mii seetlu nañ te seetlu nañ sa situation daal fii ci dëkk bi sociétal fii naa ci suñu biir da'ifan ken yow mii nga quoi mooy yow bokkoo ci way way bari alal comme ñu na ko waa ci société bi wala bu dee am nga alal comme ñu nit mooy amoon doom ma tànk voilà yow bokk nga ci ñi nga xam ne ñu ñu ñu doye di ñu ko waa am ñu ne moo da'ifan mooy dafa dafa demoon ba silmaxa dafa mage woon après silmaxa léegi nag ñu ne ko da'ifan gis nañ ne yow dangaa silmaxa ñu koy ŋàññe loo xam ne moom lu mu ci dogalu yàlla voilà wala rek ñu ne non da'ifan mooy daal dangaa ñëw doole ndax gisuñu daal yow nga bari la loo xam ne lu ne gàññ comme ñun walaw la rahtuka ñu ne ko nag gis nga budul woon sa njaboot gi nga njaboot gi bari yi nga xam ne ne moo la yiir nga ñoo ñoo ñoo la ñoo la muur daal ñoom ñoo nekk ak yow mooy daa daa bari woon njaboot amoon tamit nekkoon koo xam ne kilifa la woon ci seen biir